li yonent mi alayhi salaatu salaam wax ci wàllu wala taxillu luqatatuha illa li munshid ci biir discours bi parti bi mu naan wala taxillu luqatatuha te du dagan luqatatuha luqatatuha luqata mooy du dagan loo xam ne lu réer Makka mooy nga ñëw di ko for di for fa lu réer lool du dagan illaa li munshid lu dul ba mu des ki nga xamante ne nii da koo for ngir yëgle ko ngir xamle ne a ki moom lii kan moom lii dama koo for voilà ndax al munshidu mooy ki nga xam ne day for dara di ko yëgle kanta bu doon ki koy sàkku la ki ko moom réer la ko ñëw di ko seet kenn du wax munshid am nashid lañuy wax ah gis nañ ci am na xadis bu yonent mi aleyhi salaatu salaam di tere koo xam ne dafa ñëw di seet lu réeram ci jàkka ji waaw ci jàkka ji ba mu gisee ko ko defoon di di di réerle di seet naan waa jàkka ji ñëw waaye gisu ngeen sama gëléem gu réera gu réera yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko laa raddaha allahu ilayk fa innal masjida lam tub lal fa innal masaajida lam tubna li haadaa yonent bi aleyhi sa wasalaam ne waa ji yal na bu ko yàlla delloo yal na la bu ko yàlla delloo lu sa gëléem gi réer nga ñëw fekk ñu ci jàkka ji duñu ko fi laaj yal na bu la ko yàlla delloo laa raddaha allahu ilay waaw laa raddahu raddahu ilay fa inna almasajida ndax jàkka yi lam tubna li hada lii di fi seet lu réer taxul woon ñu tabax euh, moo tax publicité ci biir jàkka dañ koy tere lan mooy publicité ci biir jàkka man may jaay samay socc moo xam xabatu sawda laay jaay samay siwaak samay autour parfum wala sama benn produit ma ñëw ci jàkka ji ba ñépp toog laata ñuy julli ma jóg taxaw ne ah asalaamualeykum wa rahmatullah wa sallallahu wa sallama wa ala alihi wa saxbihi amma ba'd fa ayyuhal ixwatul muslimin fa waay waay sant yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaam ne mbokk yi dama leen doon présenter benn produit boo xamante ne nii bu baax la sunna sunnaay yonent bi la alayhi salaatu wassalaam muy siwaak ak yu mel noonu loolu noonu dañ koy tere ci jàkk loolu dafa xaram niñ def ko ci jàkka waaye dafa xaram nga ñëw ne man bon waxuma waaye damaa ñëw jël samay affiche yoo xam ne dama ciy afficher benn produit bu may jaay wala dara daal di koy taf ci miiru jàkka ji loolu it dafa xaram moo nga taxawoon fay wax a yem ndax lan li na al masajida lam tubna na hada jàkka yi kenn bind ko ngir nekkul ay marché nekkul ay marché yoo xamante ne nii euh, ngir mel ni bourse waaw mel ni bourse des valeurs yooyu ñuy jaay ci naan li wëg li léegi nag euh, <laughs> lu réer nag xaramul makki di fa seet lu réer di fa di di mooy almunsit mooy illaali munsit mooy ku koy koo xamante ne nii da koy day ñëw di ko seet non da ko don di di ko ku ko for ngir yëgle ko mais pas ki nga xam ne moo réer la ñëw di ko seet te loolu li koy leeral euh, mooy xadiisu Seydina Abdallah ibn Abbas Ah, mu ne laay foofu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne laa yultaqatu luqatatuha illa mu'arrif kenn du for lu fa réer lu dul koo xam ne da koy for ngir yëgle ko te loolu ndax lan xadiis day tekki xadiis munshid ndax munshid dafa am ci waa ahlul lugha yu ne noono munshid tamit mën naa tekki ki nga xamante ne nii mooy kiy seet comme naashid waaw waaye ah, li nga xamante ne nii moom la xadiis bee wax ak li waa ahlul luga ñu bari wax lool mooy li nga xam ne incha allah mooy li gën dëgër këne mbir mi mooy illaa li munshid mooy ki nga xam ne wa innahu te dëgg-dëgg moom laa taxillu ci beneen riwaaya laa taxillu du dagan saaqitatuhaa lu fi réer illaa li munshid lu dul koo xam ne da koy for ngir yëgle ko waxoon nañ ne buñ paree ci li jëm ci wàllu lu réer biir Màkka ñu ñëw nag ci masalaay luqata ci feneen fudul màkk mooy masalaay for dara masalaay for dara masalaay for dara waaw al mooy for am na exemple yu ma la ci joxoon léegi nag buñ ñëwee ci suñu masala mi màkk loolu mooy lan mooy euh, nit ki mooy ne benn waay boo xam ne dafa ñëwoon hein dem aji màkk wala mu dem fa umra wala mu dem fa ngir leneen beneen aajo léegi alxaramul ki waxuma ci jàkka ji kese de makka foofu mu daal di fay for mu daal di fay for benn saak boo xam ne ay objet de valeur yi ci ne mbir yu yu gànjaroo ci ne walla mu for ak lu man di for est-ce que walla mu for ab téléphone walla mu for kalpe ab maas bu def alal est-ce que waa ji day jël moom yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ne wala yultaqatu luqatatuha illa man arrafaha ah. te du dagan koo xam ne day for fii lu fi réer lu dul illa munshid voilà lu fi réer lu dul ku ko for ngir yëgle ko kon dañ naan waa jooju muy def il est obligé mu daal li mu for mu daal di koy yëgle il faut mu yëgle ko waaw xam nga am na xadiis boo xam ne day tere an luqatatil xaaj ku for dara foofale Makka ci aj gi waaye yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis bi dañuy wan ne mooy waaw dafa tere ku ko for ngir moom ko waaye bu dee ngir for ko ngir yëgle ko voilà loolu dagan na voilà te léegi nag euh, bu ñëwee nag ci kii bi ci masala yi mooy ah, waa mag kon léegi waa ji bu ko foree da ko wër yëgle ku mu ko yëgal ak lan mooy xikma lan mooy sagesse waa ji di ko yëgle mais nit ñi ni ñu bari mais imaginer ñu naan la ak gi deux millions cinq cent personnes par exemple ñoo ñoo ñoo ñëw si ma for loo xamante ne ni mais loolu moom bu ma ko yëglee moom dañ naan la bu dee léegi bureau bi nga xam ne dañ koo jagleel les objets trouvés wala yi nga xam ne dafa réer foofu nga koy yóbbu léegi ñoom ñooy chargé wu ci yooyu ngir lan ñoom ñoo ci chargé wu ngir hein jox ko ñi nga xamante ne nii mooy euh boroom léegi lan mooy sagesse bi lan mooy sagesse bi ci ci ci affaire bi ni mooy parce que ku fa réerle mën naa ñëwaat Makka ku fa réerle lu am valeur même bu ñibbee manu la ñëw beneen bokkam mën na faa ñëw mu yóbbante ko waaw ay mbokkam yu bokk par exemple ak koo xam ne sénégalais la mu dem fa réeral fa ay bijou do ay bijou ay ay ay ay bijou yoo xam ne ci or yu bari yum defoon ci benn sac jël avion wam ñibbi Dakar mais man na am ñoo xamante ne nii ñu mu xam la ñu nekk Arabie saoudite na ñoo xam ne da leen a gis ñuy dem umra mu man leen ne ah man de réer lii bu ngeen demee foofu demal ca bureau ya ñuy ya ñuy ko defee nga laajal ma ndax ñoom trouvé mm, euh, lu mel nii waaye <laughs> waaye nag bu boobaa nag il faut mu nekk loo xamante ne nii nag waa ji day day joxe exemple day joxe descriptif yi mu leer nañ mooy day leer nañ il faut mu joxe descriptif affaire bi fan la ne woon ci lan la newoon ci lan la newoon il faut mu joxe de descriptif yi il faut mu joxe descriptif yi waaw duñ ne waa ji réer la ne ñu jox ko mu jeex mu jeex non loolu mooy xikma bi mooy ne nit ki bu mënula dellu it mën naa am mbokkam boo xamante ne nii moom mooy dem Makka mu daldi ko fii mu daal di koy yëgal ne ko boo demee am na lu ma réeral boo bu dee gis nga ko nga laajal ma ko voilà kon Makka looloo fay xew hein noonu lay deme noonu lay demee te loolu mooy sagesse bi léegi euh, nga ne ma mais attends mais lool Makka kese la na la c'est-à-dire nga ne noo màkk rek parce que yow li nga wax bu ñu seetee illa bi que ne sagesse bi mooy ku ku ku ku ku réeral man nga faa ñëwaat boo mënula ñëwaat man ngaa yónni keneen mu defa mu demal la fa mais loolu Arafat man na fa am ah Arafat comme que Makka la ñuy jóge dem Arafat wala buñ demee Arafat dem Muzdalifa après ñu dem Makka dellu ay dem ay jóge Muzdalifa dem Mina après dem Makka après ayaamu tashriq ñu nekk fi nga xam ne mooy Mina ñu ne mais euh, mais Arafat ña jóge Makka ñoo fay ne rek hein waa léegi kon est-ce que Arafat dafay dox kon ak comme ay Muzdalifa ku fa for dara hmm? eh, imaam ku mel ni imaam al-Maawardi rahmatullah alayhi ash-Shaafi'i rahmatullah alayhi eh, moom bi mu tuddee masala mi daal duwu ci eh, nootal dara parce Ah. xam nga ndax en fait ku ci wax benn wax ku ne bon parce que comme que ñu nekk Makka fay ne te li possible foofu nit réeral fa moo possible fii te même personne yi la te sagesse bi mooy loolu mais Arafat it mën nañ ko ilhaq mooy def qiyaas bi ci màkka ku ne nag non parce que yonent bi alayhi salaatu salaam fii la wax fii la wax Makka la doon wax bu doon yooyu ci leen dina leen tudd moo tax lu ci waaye wax côté boobu moom amaana dina am lu ko jàppale en tout cas selon texte yi ni ko boroom xam-xam bu nekk di dégge léegi nag buñ paree Makka kon Makka lool la euh, léegi nag mu des kon ñu ñëw nag ci masala mi li nga xam ne nag moom moom moom moom mooy pour ñépp mooy masalatul luqata mooy masalatul luqata masala mi nga xam ne moo jëm ci wàllu for voilà for xam nga loolu masala la si for masala la kay mooy waajoo xamante ni ndax alluqatatu alluqatatu mooy loo xam ne dañ koo for lu qa to tu waaw waa ahlul lugha ak li gën a siiw ci waa ahlul lugha ak muhaddisuuna yi rahmatullah alayhim dañ ne luqata la ñuy wax te kenn mënu la wax leneen lu xata kanta imaam az-Zamakhshari rahmatullah alayhi mu ne mën nañ ne ah mu ne luqata xaaf bi dañ koy mooy luqa ñi ëpp nag mu ne gaa yi am na ñoo xam ne nag dañ koy def sukun luqta luqta na ko noon imaam alxalil dane loolu moo ànd ak qiyaas mooy luqta voilà moo tax dane rek luqta la wax imaam al azhuri ne lii imaam xalil wax xali al xalil moo doon kan al xalil ibn al farahidi imaam la imaamu luwa min ulama al-lugha ci boroom xam-xamu al-lugha al-arabiyya moom imaam al-Khalil ibn Ahmad Ahmad al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi radiyallahu ta'ala anhu dana rek luqta dañ koy wax léegi nag bi mu waxee loolu ah imaam al azhuri ne lii imaam al xalil wax de moom mooy qiyaas bu ne qiyaas nag mooy ci wàllu luga mooy langue bi ci langue arab loolu moo tax terme yu nekk dafa am kiiwam euh, mooy schème yi booy jàng en arabe schème yi comme verbe yi fa la ak verbe yoo xam ne la la fa'ala la yooyu dañu am ay règle yoo xam dañ daan la la fa'ala mudaari am nii la war a doon masdar bi lii la war a doon mu nekk loo xam ne dañ koo yàgg gis muy demee noonu léegi mu nekk règle buñ teg léegi nag bu moo bu ñëw bu xaw a compliqué bu mel noon même verbe verbe bu ñëw léegi moom day nekk loo xam ne dañ koy xiyaas ci loolu sauf que léeg-léeg nag qiyaas bi day wuteeg li nga xam ne moo siiw mooy règle bi lii la mais moo sàngam moom dafa siiw ci arab yi que ne kenn du ko waxe noonu malgré moo ànd ak qiyaas loolu nag moo jëm ci luqata bi moo tax imaam al azuri ne li imaam euh, euh, al xalil wax huwa al qiyaasu lool mooy qiyaas bi buñ ko qiyaasee ak ni nga xam ne noonu lay demee ci langue arab waaye waaye li ñu dégg nag ci arab yi te waa ahlu al-lugha wal xadiis daal di ciy dajalew mooy ne du al-luqta mais al-luqata bi fathil qaaf yi léegi nag euh, for masalam for léegi ginnaaw buñ gisee lool ci gàttal dafa am solo gis nga ku mel ni imaam al-Buxaari rahmatullah boroom xam-xam yi dañ koy utal ay téere ah. imaam al-Buxaari ci ci Sahih bi kitaabun la ko tudde kitaabun fil loxatati ci for moo tax nit ku toog foog ne bon yu bari l'islam traité wu ko mooy vraiment koo xamul dara quoi mooy ne am na yoo xam ne sincèrement boo def lambda di ko doola euh, découvrir da nga naan yàq mais lii je ne pensais lii nii l'islam dina ko traité <laughs> yàgg na yàgg c'était en l'an 2009 xaw ma 2010 am na benn. Euh, Euh, euh, benn waay kat boo xam ne moom affaire yu mel noonu la mooy yu mel noonu la doon laaj daal masala yooyu doon ko laaj suñu sëriñ ba mu koy <laughs> ba mu koy wax loolu di ko kii xadiis yi ci Sahih Imaamul Buxaari yi yooyu mais affaire bi waa ji affaire yi da koo xawoon euh, kii quoi jële kaw ndax foogul woon ne loolu noonu bon am na sax ay xadiis am na ay kii yoo xam ne wax nañ ci alors que c'est ça kitaabun fi luqata la ko imaam al-Bukhari téere di wax ci li nga xam ne moo jëm ci yi nga xam ne moom lañuy fon léegi nag léegi masala mi mooy léegi nañ ñëw mooy léegi nañ joxe taso liñ naan tasawurul masala mooy savoir de quoi s'agit-il d'abord avant d'aborder la masala mooy léegi laaj yi mooy comme yiñ posé woon ñuy jeexal ci masala bi léegi génn nañ ci affaire màkk affaire màkk xam nañ mooy ku fa for dara du pour moom kon xadiis biy tere luqatatul xaaj kon lim ci jublu mooy ko pour ki nga xam ne da koy for ci kaw buñ nee bu wér la buñ nangoo ne wér na mooy ne lim ci jublu mooy lan kene euh, kenn du ko for ngir moom ko waaye danga koy for ngir yëgle ko voilà mooy manoo ko moom yow